amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñi génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba tafsiiru suuratu tawba yenn verset ci suuratu tawba tàmbale woon ko ci suurat ci laaya 38 yi nga xamante ne ci la suñu boroom subhaanahu wa taala di nettali li nga xam ne mooy xew-xewu waa Tabuuk di xare boobu nga xam ne suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi ko doon al imbratoriyatul byzantiya di l'empire byzantin ala rasihim Hiraql te Héraclius daldi woon koy jiite di di waaye xare boobale gisoon nañ ne mooy xare ba dafa mujjoon avorté ndax ko naka la Hiraqlu dégg jullit ñi bi ñu agsee fi nga xamante ne mooy ci territoire am foofale bi mu concerté gaa yi daal dafa gis ne nañu bañ a dem mu bind yónnee am ndaw comme ni ñu ko gisa woon inchaa allah adu giñ ko gisa woon walillahi alhamdu wal minna ci yonent ba nga xam ne moom la yónnee woon di axaatanuux di mbokk Tanuux kon loolu gisoon nañu ko kon xare boobu nag la nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala di nettali ci suura ci gazwatu Tabuk ci aaya neuf loo ci ci saa suuraat loolu nga xam ne moom nag ñu ngi ci woon commencé woon nañu ko lii mooy suñ ñetteelu jataa inchaa allahu taala ñu ngi àgg woon nañ mu nga xam ne mu ngi doon wax ci mbiru naafiq yi ndax waxoon nañ la ne saar bi mooy al mooy li nga xam ne moo wuññi vraiment moo xawwi suturaay munaafiquuna alkibaar ci jotaay bi ñu weesu fi ñu daane la woon mooy aaya 61 bi suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di waxe naan wa minhum la ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaani ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa minhum alladina yuduuna annabiya wa yaquuluuna huwa udun qul udun xayrin lakum yuminu billahi wa yuminu lilmuminina wa raxmatun lilladina aamanuu minkum walladina yuduuna rasula allahi lahum cadaabun alim suñu boroom de wa minhum ba léegi muy wax naafiq yi minhum yee ngi taw di dal mu ngi dal ci ndodd naafiq yi di xawi seen sutura mu ne wa minhum boo am na ci ñoom ci munaafiquuna yi alladiina ña nga xam ne yuuduuna ñooy lor ci seeni kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa yaquuluuna ñu naan huwa udhun moo moom de bennum moom de bennum wala moom daal ku njëkk ñëw loo ko wax rek dalay gëm mooy boo ñëwee rek loo ko wax mu daal di gëm suñu boroom ne qul wax leen leen udhunu xayrin lakum ne leen moom nag nopp la boo xam ne dëgg rekk nag lay déglu mooy du déglu seen seen wax yu amul yii de li li mu ngeen rëccalee wax dëgg daal lool lay dégg waaye du dégg li nga xam ne mooy seen nar yi de mooy ni mu koy dégg du ko jàpp du ci bàyyi xel yuminu billaahi moom buur yàlla la gëm subhaanahu wa taala wa yuminu lil mu'miniina gis nga fële yuminu billaahi fii nag wa yuminu lil mu'miniin mooy buur yàlla moom subhaanahu wa taala moom la alayhi salaatu wassalaam gëm wa yu'minu lil mu'miniina tamit dina gëm moom gëm na li nga xam ne mooy yéen yaafiq yi li ngeen di wax gëmu ci dara waaye wa yu'minu lil mu'miniina ñi muy dëggal te gëm liñ koy nettali mooy ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi wa rahmatun lilladiina aamanu minkum te tamit mooy ne ñi moom dafa nekk yërmande ci ñi nga xam ne yéen ci munaafiquuna yi mu dinañu tuub génn ci li ñu ne daal ak ci jullit ñi ñëpp walladina nag yëg na gaa yi xam ne walladina ñi nga xam ne yuuzuuna rasuulallah ñi nga xamante ne ñooy lor yonent bi alayhi salaatu wassalaam lahum ñel na leen adaabum bugal alimum bu taratar suñu boroom nag subhaanahu wa taala di continuer kon ñun foofu lañu yemoon tey ñu war a fii ci laaya 62 bi li nga xam ne moom lay wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaxlifuuna billahi lakum liyurduukum wallaahu wa rasuuluhu axaqqu an yurduuhu in kaanuu mu'miniin mu ne naafiq yi jàppal seen beneen jukkoo ngoog yaxlifuuna billah te yàgg nañoo gis ne gaay de toute façon ci ci ñoom moom ci waat lañ dëkk mu ne yaxlifuuna billah dañuy wàcc buur yàlla naan billaahi waaye loolu gisoon nañu ci jataay bi weesu na ñii mooy jamono jooju parce que nit ñi ñoom ci billaahi rek lañ doon waat ndax suñu borom subhaanahu wa taala ala lisaani nabiyihi moo tere jullit ñi ñuy waat ci leneen lu dul boroom bi subhaanahu wa taala comme ni ñu ko gise woon li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax te xadiis bi qad rawaahu ku mel ni al imaamu muslim ibn al hajjaaj alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullahi alayhi fi saxiixi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne koy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi loolu nag lu digal jullit ñépp waaye comme que léegi nit ñi dañuy waat ci leneen mooy ne léegi naafiq yi wax naa la dañuy adopté seen discours yi ak seeni attitude ak seeni jikko mooy ñoom fu ñu dem rek comme li alquran wax ne ñoom muzabzabiina ma muzabzabiin ñoom daal dañuy dañuy boo leen gis ñu comme weñ rek mooy fu tooy daal lañuy def rek ba moom laa ilaa haulai wala ilaa haula ñoom bokkuñ ci ñii dëgg-dëgg te bokkuñ ci ñee dëgg-dëgg ndax bu ñëwee ci ñee ci seen bokk naa féq yi ñoom foofu la ñu bokkoon waaye gaay yi buñ demee ci julli ñu foog ñu wane beneen visage moo tax gaay yi naa féq noonu lañ doon def gaay nag moom dañuy adopté seeni mbir rek waaw buñ ñëwee daal fu ñu dem daal buñ gisee ne fii waxoon nañ la ne barke boroom Tuuba moo fiy dox nga dégg ñu naan barke boroom Tuuba radiyallahu anhu kenn du leen di dàqawaate buñ déggee ne barke Serigne Cheikh a fiy dox radiyallahu anhu kenn du leen dàq wax barke Serigne Cheikh bu ñu demee feneen ñu naan barkeb yàlla kenn dàqu leen wax barkeb yàlla mooy gëmuñu ci dara mu ne kon yaxlifuuna billah ñoom kat dinañ la waatal ci boor yàlla la ñeel leen yéen jullit ñi mooy ne ni ñuy waatele yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy naafiq yi li gën a garaaw dañuy dem ba foo ba yawmal qiyaam di jéem a dribble kat seen boroom ne na ñéy dañuy jéem a nax yàlla naan bés bi nga xamante ne nii la leen di dekkal sa boroom fa yaxlifuuna lahu kama yaxlifuuna lakum déggoo suñu boroom ne gaa yi naafiq yi man non seen problème dafa rëy nga dañuy ñëw ba yawmal qiyaam bëgg a nax boroom bi subhaanahu wa taala walla iyaadu billahi léegi nag fan lañ ko teg mooy ci ay waat jàpp nañ ne bu ñu waatee daal seen affaire baax na moo tax suñu boroom ne gis nga gaa yi noonu la ñuy def de mooy yóbbee <clears throat> ñoom dañuy ñëw yawma yab'athuhum yawma yab'athuhum allahu jamii'an fa yaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum wa yaxsabuuna annahum alaa shay alaa innahum humul kaadibuun istaxwada calayhim alsheytaanu fa ansaahum dikra allah ulaaika xisbu sheytaan alaa inna xisba sheytaani hum alxaasiruun suñu boroom subxaanahu wa tacaala ci suuratul mujaadala wala mujaadila muy leeral munaafiquuna yooyu tasaar boobu foog naa gisoon nañu ko en tout cas mu ngi ci archive yi yaakaar naa si mu ngi ci archive yi gisoon nañ suuratul mujaadila wala suuratul mujaadala mu gina siiwe suuratu qad sami'a foofu gisoon nañu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala doon leeral munaafiquuna yi fala doon waxe ne ñoom gis nga ittaxadu aymaanahum junnatan falahum cadaabun muhiin lan tughniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay'an ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiihaa xaaliduun yawma yabcasuhum allahu jamiican fayahlifuuna lahu kamaa yahlifuuna lakum wa yaxsabuuna annahum calaa shay alaa innahum humul kaadibuun ba ni muy jeexe comme niñ ko waxe woon léegi mooy ne dafa bokk ci seen màndarga bi gën a rëy mooy ñeme ngiñ nga xamante ne jullit bi loolu la gën a tiit ndax kat day bañ a bi ci li nga xam ne mooy alxilfal xamuus mooy li nga xamante ne ngiñ gi nga xam ne moo lay sëmb biir safara moo lay naq biir safara comme ni nga xamante ne noonu la ko suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy tundakaloo xeetam waaye munaafiquuna yi ñoom moom lañ jàpp seen bouclier moo tax mu ne ittaxadoo dañoo jàppe aymaanahum seen ngiñ yi junnatan def ko bouclier jàpp nañ ne moom daal buñ moom lañu mooy barrière bi tax gaay duñ leen gis ci nar yi ñu ne fa saddu an sabilillah ñu dox diggante nit ñeeg yoonu yàlla wi di lislaam foo leen gis ñeme nañoo waatal ay nit ñoo xam ne xam nañ ne ñii seenu xam bariwul wala dese na ñoo xam ñu waatal leen ne moo non non non nga laaj leen ne leen jigéen bu xamul bés bu ñëwee laaj leen ci wàllu ay muuraay ak yooyu man nañ laa waatal billaahi loolu aaday naar kese la woon bokkul ci diine ji de gaay ñoo fanatee rek di ko waaye aaday naar kese la nga ñëwaat mooy te dañ waatal mooy noonu la de fa saddu non seulement ñoom ñu sànk mooy ñu ñoom gëmuñu buur yàlla ñu daal di dox diggante mooy yoonu yàlla beeg jaamam yi waaw ñoom ñoom ñoom ta newuñu ci waaye dañ ciy dañuy dévier nit ñi ne falahum kon ñeel na leen gaa yooyu adabum mbugal amuhiinun gu doyadi walan tughni anhum amwaluhum suñu boroom comme li wax rek ci suuratul tawba romboon nañ lu mel nii mu ne bum la mooy bi mu naan walaa tu'jibka amwaaluhum walaa awlaaduhum innamaa yuriidu allahu an yu'adhibahum biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kaafiruun wa faasiquun loolu gisoon nañu ko mooy suñu boroom waxoon na laaya ju mel nii ne walaa tu'jib yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow julit bi laa falaa tu'jibka bum leen amwaaluhum seen alal yi wala awlaaduhum bu mu caagante seen alal yi moom lañu ubbee woon verset 55 bi ci aljataay bi weesu innamaa ndax dëgg-dëgg yuriidu llahu buur yàlla dafa namm li yu'adhibahum mu bugal leen biha ci alal yoo fii l xayaati dunya ci dund ji jege ji wa tasaqa anfusuhum seen seen seen bakkan yi génn ci ñoom mooy bu ñuy faatu wahum fekk ñoom kaafiruuna ay weddi lañu loolu nag la wax lu mel noonu la wax fii rek ne lan tughniya anhum amwaaluhum wala awlaaduhum min allahi shay'a ne du leen jariñ amwaaluhum ci suuratul mujaadila ci suuratu qad sami'a ne lan tughniya amwaaluhum wala awlaaduhum min allahi shay'a mu du leen jariñ dara la leen dul jariñ seen alal yi wala awlaaduhum du caagante ni seen doom yi dara tus la leen di jaru la leen dul jariñ min allahi fa buur bi subhaanahu wa taala mu ne ndax lan mu ne ulaayika sori joxoñ leen joxoñ bu sori ndax sori gu ñu sori ci giis ak lu bon ne gaayooyu ulaayika gaayooyu asxaabu naari ñooy waa safara hum ñoom de fiihaa ca biir safara xaaliduuna la ñuy béel mooy fa la ñuy sax wa yawma yab'athuhumullah pour wan la gis nga ni ñu grave mooy non seulement gis nga ñoo xamante ne moos ñëw nañ ba seen borom ñu koy jéema dribbler fan lañ koy jéema dribbler mooy di ko jéema nax fan lañ koy jéema naxe mooy bés ba nga xamante ne laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ata allaha bi qalbin salim foo xamante ne nii jam foo xam ne dara la dul mooy du jariñ amma euh, alal du fa jariñ waaye it day doon du fa jariñ lu dul koo xam ne daal dafa dikkee boroomam indil ko li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy bi bi bi bi xalbin ci xol boo xamante ne nii salim la bu fu set wecc mooy ne yow bu dee ne gaa yi seen boroom subhaanahu wa lañu naan moom la ñuy jéem a nax nii lan ngay xalaat kon kay moom mooy kan ala baabi awlaa waay waay kon daa gine yey rek bu ñu nee dañuy jéem a nax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag subhaan moom suñu boroom subhaanahu wa taala kon mu ne gaa yi nag moom moom moom moom dara seen yi du leen jay dara ndax ñoom mu ne yow mu ne ñoom yawma yab'athuhumullah yoolal rek bés bi nga xamante ne la leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di dekkal ñoom ñépp daal di leen yebal yëpp bëng leen daal di leen dajale jami'an mboolem seen ñoom munaafiquuna alkibaar fa yaxlifuuna lahu ñuy waatal borom bi subhaanahu wa ta'ala kamaa keem ni nga xamante ne yaxlifuuna lakum wañ leen doon waatal fii nii ci àddina naan leen wallahi nahnu ma'akum wallahi nahnu minal munal minal mu'miniin liñ leen doon waatal naan nag yée yéen nag affaire bi waaw ñun vraiment euh, euh, <clears throat> mooy ñun ñii ñu gëm lañu moom daal fii mu ne moom waa moom moom lu fu gëm nañu ne ah, waaw lii daal moom saay xam ngeen ne gëm nañu billaahi wallaahi tallaahi barket yàlla laa wax barkeb sëñ bi waa yow ma ne maa la waat sur ma tête sur la tête de ma mère bu dee gaa yi waate lool moo daq waat alors que li muy wax dara dëggoo ci mu ne gis nga gaa yi niñ leen doon waatale ca àddina naan wallahi gëm nañu waaye yow mais yow way ñun ñoo ne ci dëgg ñoo jullit kay moom sawaay buur yàlla du ñu seetaan illaahi dinañu ki génn gëmuñ ci dara suñu boroom nag ne eh, ah boo gaa yi waxuñu dëgg de <laughs> gaa yi waxuñu dëgg de te nag bés dina ñëw bés pénc ñu may jéem a waatal comme niñ leen doon waatale fii ci àddina de kon suñu boroom na yaxlifuuna yawma yab'athuhumullah bés bi neen boroom bi subhaanahu wa ta'ala di dekkal yawmal qiyaam di nga gis ñu koy waatal fa yaxlifuuna la ñu koy ñu koy waatal naan billaahi boroom bi ñun gëmoon nañ la de kama kenn li nga xam ne la lakum noonu lañ leen doon waatalee ci allah fekk yi ñii mooy ci àddina bii di leen wax wax yu amul di waat rek naan gëm nañu ngeen foog ne ci ñoom lañ bokk ndaka ci yéen lañ bokk ndaka bokkuñu ci wa yaxsabuuna jamono ji ñuy def noonu nag ñu yaakaar ne annahum que ne ñoom ala shay'in ñu jàpp ne ñoom sax ñu ngi ci dara alors ko ñoom xamuñ ne innahum ñoom ala suñu boroom ne ala waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innahum gis nga naafiq yi hum ñoom dong képp humul kaadibuuna ñooy les vrais narreurs ñooy vraiment les les explicateurs ñi ñooy daq expliquer ñooy gaa yi daq wax lu amul kon nag lool lay wax mooy gis nga ñoom dafa bokk ci seen jikko bi nga xam ne mooy bi gën a mooy bari ay giñ ay giñ moo tax mu ne gis nga kon yaxlifuuna lakum ñu ñëwaat ci sooratul ba ci aaya 62 bi mu ne lakum dinañ leen waatal li yurduukum ngir ngeen gërëm leen wallaahu te buur yàlla wa rasuuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam axaqu moo an yurduuhu ngeen daldi leen gërëm in kaanu mu'miniina ndem nekk ay jullit mooy ne yéen gaay yi ñoom dañuy waatal di leen waatal naafiq yi en fait liñ bëgg yépp mooy ngeen gëm leen gërëm leen li ñuy wax ngeen d'accord ci suñu boroom nag ne nag bu seen waat yooyu buñ leen nax de bu ñu leen tromper naafiq yi buñ leen buñ leen tromper mukku mukku mukku mukku mukku ñoom buñ leen buñ leen kii de tromper bu buñ leen leen gëm de loom ndax dañuy def rek ngir yor dookum ndax ñoom ñépp ci affaire seen réputation nan lay dina baaxe rek ak seen image loolu rek a tax ñuy jouer seen rôle yu sale yi ñuy jouer de waaye dara taxul gëm gëmuñu dara waaw nag dañoo bëgg nag ngeen gërëm leen nangul leen considérer leen am considération yu rëy ci ñoom loolu rekk la li yor dookum ngir ngeen mën leen a gërëm waaye nag bu leen ko def de wallaahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam axaqu ñoo gina yey ay yurduuhu ñu daal di leen gërëm in kaanu mu'miniina ndem ñoom nekk nañ in kaanu dem nekk ngeen mu'miniina way ngëm yàlla gis nga li suñu boroom wax waxul ne li <coughs> wallahu wa rasuluhu wa rasuluhu ahaqqu an yur mooy ay yurda mu def mooy ay yurduhuma déedéet dafa def benn ndax bu façon <coughs> ku gërëm loo suñu boroom subhanahu wa ta'ala kooku yëgal ne suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga gërëmloo ku gërëmloo yonent bi alayhi salaatu wassalaam kooku suñu boroom nga gërëmloo mooy de toute façon gërëmloo kenn ne gërëmul moo ko ca des mooy loolu manu la ne mooy ne lépp loo def yonent bi alayhi salaatu wassalaam mer ci mooy ne suñu boroom mer na ca lépp loo def yonent bi alayhi salaatu wassalaam kontaan ci xamal ne moom bi subhaanahu wa ta'aala daal dina ci kontaan lii nag boroom xam-xamu mufassiruuna yi am nañ ci wax ku mel ni al imaamu Qataada waaye inshaa allahu taala nañu bàyyi xam naa dinañ ci ñëwaat ci beneen mooy ndax moom sayyiduna Qataada ibn Di'aamata as-Saduusi rahmatullahi alayhi nee na moom dañ koo nettali ne benn waaye ci munaafiquuna yi waaye loolu inshaa allahu taala nañu ko bàyyi dinañ gis ci riwaayatu ñoom imaamu ibn Isxaaq ci aaya yi ñëw ci kanam ibn Yasaar rahmatullahi alayhima mu gën a dugg ci ci detaayu waa ji mooy wax ndax Seydina Qataada kat dane zukira lana muy tuddees nañ la mu nekk càllale boo xam ne gis ngel ma fiihi ma fiihi faqad rawaahu ala sighati tamrid mooy ne dane zukira lana wa dhukira min siyaghil majhul dafa bokk ci nga xam ne xamuñu kan moo def mooy li nga xam ne mooy verbe bi kenn xamul ku ko def kon nag mu ne tuddal nañu ne benn waaye ci munaafiquun yi dane wallahi inna haa'ulaa'i la xiyaarunaa wa ashrafunaa in kaana maa yaquulu muhammadun xayra wa in kaana maa yaquulu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam haqqan lahum sharrun min al-hamiir qaala fa sami'ahaa rajulun min al-muslimiin fa qaala wallaahi innamaa yaquulu muhammadun la haqq sallallahu alayhi wa sallam wa anta asharru min al-himaar mu ne moom sayyidunaa Qataada radiyallahu anhu mu ne tuddal nañ benn waay ci naafiq yi dana gis nga gaay yi fekk jullit ñi la yoon naan la xiyaaruna wa ashrafuna ñii dañoo ñi gën ci ñun te ñooy suñuy suñuy mooy suñuy kilifa bu dee ne mooy ne gaa yi mooy na nag ci ton ironie la woon ko waa waaye inkaana bu dee nekk na wa inkaana eh Seydina Muhammad de bon gaa yi dañooy ñi baax ni waaye nag bon selon ay waxam quoi ooy te loolu nag li muy wax bu dee ne dëgg la kon de ñun ñooy ñu ñu ah kon de bu dee dëgg la. Ah, kon de gaa yi ñoo gën yées li nga xamante ne mooy mbaam bi am benn jullit bu ko dégg ne ko wallaahi wan naa ci yàlla ne lii sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax dëgg la te yow nag yaa yées mbaam moom loolu nag ñu ne gaa yooyu nag bi nga xamante ni nii ci la lool xew waa ji daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam boole ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam. mu woolu waajoo jële wax loolu mu ne ko lan moo tax nga wax li nga wax yow mii lu tax nga wax ko mu nekk fa di daal di di waat ne moom masula wax lii de waa ji da ko waxal lu amul rek suñu nee na nag <clears throat> jullit bi naan ko dëgg la dëgg la moo ko wax moom waxul dëgg nee na suñu borom wàcc na yaxlifuuna billahi lakum li yurduukum wallahu wa rasuluhu wa haqqu an yurduuhu in kaanu muminin suñu borom ne yaxlifuuna billahi lakum naafiqi dinañu wax ay wax yu garaaw boo ñëwee ñuy wax ñuy weddi ne du ñoom wallaahu te boor yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi axaqu moo gina yey an yurduhu ngeen daaldi leen gërëmloo in kaanu nem nekk ngeen mu'miniina ngekk ñoo xam ne ñu gëm lañ xam nga lu mel nii la Abdallah ibn Salul Abdallah ibn Ubay ibn Salul daaldi woon def ba nga xamante ne ci la ko Zayd ibn Arqam radiyallahu taala anhu déggee daal di koy boole ba mu ñëwee ba muy wax naan la in raja'naa ila al-madinati la yuxrijanna al-a'azzu min al-adall ca ghazwatul muraysi' boobale moom gaa yi daal di ñëw banil mustaliq ghazwatu banil mustaliq comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon walillahi alhamdu wal minna ba nga xam ne ci la wax lool sayyidina zayd ibn arqam alayhi ridwanullah daal di koy dégg dem boole ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu waat ne dara la ko waxul ñu wax wax ñu ne ah bon yi ak ñooñu ne bon peut-être xale bi dégg noppam moo dégg leneen rek waaye waxul lool alquran wàcce daal di koy weeje comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko gise woon te suuratu Saff ak yooyale ak saari munaafiquuna yi côté yooyu gisoon nañu loolale kon sunu suñu boroom subhaanahu wa muy continuer ci aaya 63 mu ne alam ya'lamu annahu man yuhaadidi llaha wa rasulahu man yuhaadidi llaha wa rasulahu fa anna lahu naara jahannama xaalidan al-xizyu al-'aziim mu alam ya'lamu xanaa naafiq yi di leen bëgg ngeen di waat ngir ngeen gërëm leen te yàlla ndawam ñi ñoo gën in ndem nekk nañu ndem yéen nekk ngeen way ngëm yàlla alam ya'lamu xanaa naafiq yi ñoom dañoo xamul annahu ko ne dëgg-dëgg man yuhaadidillaha wa rasulahu mooy képp koo xam ne day jéem a contrarier yonent bi sala yi suñu boroom subhanahu wa ta'ala di ko xare di xeex ak moom di wuteeg ay atteem ak ay tëraninam ak ndawam bi sallallahu alayhi wa fa anna lahu ñeel na waajoo jële naara jahannama safaraw jahannam xaalidan fiihaa falay béel falay sax daalika te loolu loolu alxisyu mooy li nga xam ne mooy gàcce aladimu gu màgg gi suñu boroom di kontine na yaxdaru almunaafiquuna an tunazzala alayhim suuratun tunabbi'uhum bimaa fi quluubihim qul istahzi'uu inna allaha muxrijum maa tahdaruun suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mu daal dina yaxdarul munaafiquun mooy naafiqi kat dañoo ragal malgré tout ça parce que waxoon na le ne gaa yi hum fii raybihim yataraddadun comme que dañu fee nekk rek di sikki sàkk mënuñu gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi ñu xamee ne moom kat dëgg la moom nii nitu dëgg la waaye nag moom li mu fi indi lañ mënula gëm ñu nekk ci dengi dengi joojale moo na suñu boroom ne ñoom nag ci seen dengi dengi jooju laa leen bàyyi ñu nekk ci seen déng-déng ci yataraddaduuna fa lañu nekk rek amanuñu am lu leer ni noonu nag lañuy ñuy def ba di faatu suñu boroom faat leen ci kéefér ndax ma suñoo gëm ma suñoo dëggal dara suñu boroom nag subhaanahu wa ta'ala ne looloo tax ñoom dañoo nekk ci ci ci ci ci tiitaange perpétuel nañ ne mooy foo leen fekk ñu ngi ragal ñu ngi tiit ndax saa su nekk moo tax sa yaxsabuuna la waxoon ca suuratul munaafiquun yaxsabuuna kullu sayxatin alayhi kullu sayxatin alayhim saa bu ñu déggee nit ñi yoxaw yuuxu gu jóg mooy bu gisee jullit ñi nekk mbooloo di wax rek ñu tëb foog na ñoom la ñuy waxal jàpp ne hé hé on nous a déniché ah, gaay ñun suñuy mbir gaay feeñal nañu ko de ñoom loolu la ñuy yaakaar moo tax lu yëngul rek ñu jog ne ñoom ngay waxal loo wax ñu ne man nga ci jublu boo demee man man la ñuy wax suñu boroom nañ ne parce que ñoom noonu lañ mel mooy xolum naa fekk mooy xol bi gën a instable boo mën a trouver ci kaw suuf parce que moom moom li mu wax rek fa hum fii raybihim yataraddadun mu ne yahdarul munaafiqun mu ne naafiq yi de ñoom dañoo dañoom ñu ngi ragal am am tunazzala alayhim suuratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim malgré seen caacaaj yépp ñu ngi naan ne ah ñu ngi def lii waaye ah saa yi risque la de c'est possible suñu boroom subhaanahu wa ta'ala wàcce laayab wàcce soir boo xamante ne nii mooy leeral di xabaar nit ñi bima fi qulubihim <coughs> di yëgal jullit ñi li nga xam ne moo nekk ci seen xol yi ñoom munaafiquuna yi ñoom loolu dañu ko doon ragal ci la ñu dëkkoon qul suñu boroom ne leen istaziwu mais xam nga ne naafiq mos buy wax lii mooy ne affaire moom moom affaire kókkali la ko jële mooy ne moo da koy wax nii c'est vrai que mu ngi ci dengi dengi waaye bon li mu gën a gëm mooy de toute façon yeneen ci alayhi salaam moom du nitu dëgg ah non fii mu ne de toute façon mais waaw li ñuy wan yëpp moom dëgg la waaye daal bon on a des doutes et même ñoo doute daal day mujj sax nekk loo xam ne day mel ni certitude wal iyaadu billah moo tax ñoom ci ton ironique yooyu tamit lañ koy waxe seen biir mooy buñ newee seen biir naan ah dañu def attention de bala ñoo dénicher de ah ñun de bëgguñu suñu borom daal di ñuy xaawi suñu sutura ñuy wax loolu xam nga waxoon nañ la wax loolu matoon nañu suñu borom waxoon na leen loolu ci suuratul suuratul mujaadila mu ne wa idaa jaa'uuka hayyuuka hayyawka bimaa lam wa idaa jaa'uuka hayyawka bimaa lam yuhayyika bihi Allah wa yaquuluuna fi anfusihim lawlaa yu'adhibunaa Allahu bimaa naquulu hasbuhum jahannamu yaslawnaha fa bi'sal masiir kon nag gaa yi mooy ne gis nga mooy foofu it lañ doon wax naan wa idaa jaa'uuka mooy bu ñu dikkaloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam hayyawka bimaa lam yuhayyika bihi Allah ñu lay nuyoo loo xam ne bokkul ak ni mooy di la nuyoo ñeneen mooy ak yahuud yi mooy ñoo yem rek mooy comme que ñoom ay kufaar lañu ñoo yem rek mooy ay mburu foog ko fëriñ la foog ko juif yi ñoom dañoo wane ne ñoom ñoom de toute façon ñoom seen jàpp nañ liñ ne moo gën lépp fii mu ne yonent ma lay buñ mosoo na ñëw moo tax ñu ko doon wax assalaamu aleyk awlee ñu ne ko assalaamu aleyka ya muhammad même buñ doxul ya rasuulallah sax moo assalaamu aleyka xanaa doon na doy mais gaa yi daara naana doonuñ ko woon def luñ doon ñëw daal mooy bu ñu agsi woon dañuy ñëw nag naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko assalaamu alayk naan ko yàlla na nga rek waaw assalaamu alayka yàlla na nga dee moo tax ko waxee yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dégg na lim leen wax day ñëw daal ne leen wa aleykum waaw baax na mooy yal na leen yàlla delloo daal li ngeen ma ñaanal mooy daal lii ngeen ma ñaanal yal na leen buur yàlla delloo <laughs> sayyidat Aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha dégg ko daal di leen tontu mooy tontu ko mooy <laughs> tontu waaw yéen nit yàlla na ngeen dee kii mooy xam nga loolu moom jigéen rawatina da ci ay waaw <laughs> waaw yeneen ci ma leen saab saab ne ko si ne ko yaa Aïsha xanaa ne ko lu tax ngay wax li ay den def lu gën a rafet ji mun na ko xanaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam da déggul li yi wax. mu ne dégg naa ko xanaa déggoo li ma leen fay xam naa li ñu wax mais dama ne waale ah nee naa waale ka kay eh, waa yal na lool nekk ci sa taw rek li ñu ma ñaanal yawi lool kay doy na kon gaa yi naa fekk mooy lool la mooy dañuy ñëw di kókkali ko waa naan fii mu ne bon buñ ñëwee di la nuyoo yoon ba pare naan di wax ci seen bopp naan law la yu'azzimuna Allah eh, mais ñun bambul du ñu mbugal bi ma naqulu ci li ñuy wax nii hasbuhum suñu borom ne doy na leen jahannamu safaraw jahannam ak nga xam ne yaslawnaha dinañu ko dugg fa saa ka ñaawal masiru séjour boobale kon suñu borom ne naafiqi yaxzarul munaafiqun naafiqi marg seen caacaay yi ne nañu éy éy dañoo ragal an tunazzala ñu wàcc alayhim ci seen kaw sooratun ab saar boo xamante ne nii tunabbi'uhum moo leen di xabaar bi ma fi quluubihim moo leen di xabaar yéen jullit ñi ba ngeen xam ne dëgg-dëgg man leen a ràññee bi maa fii quluubihim li nekk seen xol yi comme que moom la ñuy nëbb di wane apparence te seen apparence yi seen baatin yi bokkul baatinuhum baatil no baatinuhum haqiqa la nee nag du ñu ko wane waaye wa zaahiruhum baatil liñ lay wan ci biti moom baatil la de bokkul ak baatin bi neen la suñu boroom ne bàyyi leen ñuy ko kële rek wax leen istasiwa waay waay kookali leen inna allaha buur yàlla dëgg-dëgg muxrijun subhanahu wa ta'ala muxrijun mooy génne maa yahzarun maa tahzarun mooy gis nga li ngeen di ragal nag lool la leen di suñu boroom di leen defal suñu boroom dina leen defal li ngeen di bañ mooy dina feeñal li nga xam ne moom ngeen di bañ mooy seen nifaaq gi ngeen newe bañ ñu suñu boroom wàcc ci ay laayaaki saar ba nit ñi xam leen mooy yéen jarul ngeen di ngeen di kookali di kookali leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dina ko wone moo tax mu ne ca suuratu moo sayyidina Muhammad wala ta'ala alayhi salaatu wassalaam wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'maalakum ne wala ta'rifannahum gis nga naafiqi di ngeen leen xam di nga leen xam fii lahnil qawli mooy façon bi ñuy waxe seen wax yi nga leen di xamee wallahu te buur yàlla yaamalu mooy ki nga xamante ne mooy ki xam na amaalakum seen jëf yi kon naafiqi yaa ngoongu suñu boroom subhanahu wa ta'ala di continuer ne wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naxuudu wa nal'ab qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un laa ta'tadiru qad kafartum ba'da iimaanikum in na'fu an taa'ifatin minkum nu'adhib taa'ifatan bi annahum kaanuu mujrimiin suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne malgré seen caay-caay yi ñuy def wala in sa'altahum bés boo leen laajee la yaquulunna dinañ la waatal ne innamaa dëgg-dëgg ñun kunnaa nekkoon nañu na xuudu dañ doon xuus rek wa nal'abu doon fo bëggul waaye lii ironie la woon rek bu leen bu leen ko prendre au bu leen ko prendre au premier degré kon nañ naa dëgg-dëgg kon naa ñun dañoo newoon na xóodu doon xóos wa namaa bu doon fol yi ironie la rek da ngeen a war a xam ne yéen jullit ñi yéen itam dund ji reetaan ci la kaf ci la daal di un peu d'humour quand na na yàq dara ci diine ji laissez-nous faire des humours waaye yooyu baax na humour yi dafa baax yéen it dee leen ree ah yéen julli ñi da di waaru ko yéen sama suñu mbokk yi da ngeen waaru ko waaw lu tax di premier degré te lool lañ doon wax yonent mi alayhi salaatu salaam non non non dañ doon fo xam nga nag fo nag ci mbir yi la bokk mooy léeg-léeg rek neexal tuuti ambiance bi atmosphère bi daal di koy pimenter un petit peu ngir mbir yi daal di neex ñu ne kon wala insaaltahum suñu borom subhaanahu ta'ala mu ne wala in saaltahum te boo leen jon ne leen mu lan moo tax ngeen di def caay-caay ju toll nii la yaqoolunna de di wax caay-caay ju toll nii te di ko jëf la yaqoolunna wat naa ne dinañu la wax ne dinañu la tontu ne innama dëgg-dëgg kunnaa ñun dinañu ne woon na xóodu doon xóos wanalabu doon fo xul suñu boroom ne wax leen abillaahi ndax ci buur yàlla subhaanahu wa taala wa aayaatihi ak laayaam yi alquraanam jeeg aaya yi mu wone yi ci kaw suuf wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam kuntum ndax ci ñoom ngeen nekkoon tastasiuuna ñoom ngeen doon sabootee ko fo ci lool ngeen di fo laa ta'tadiru bu leenut ngànt de xad dëgg-dëgg kafartum weddi ngeen ba'da imaanikum ginnaaw bi nga xamante ci ngeen gëm suñu boroom ne in na'fu an taa'ifatin minkum nu'addib taa'ifatan bi annahum kaanu mujrimiin in na'fu bu ñu jéggalee daal di jéllale dal di baal an taa'ifatin ci mbooloo minkum ci yéen naafiq yëg leen ne mooy ñi tuub ci yéen dinañ leen jéggal nu'azzib des nañu mbugal taa'ifatan beneen mbooloo bi annahum mooy ñi nga xam ne kenn tuubu ci ginnaaw bi ñu leen waxee yee yépp bi annahum lu tax ma leen di mbugal ndax ñoom kaanu dañoo ne woon mujrimiina nekk ay criminel nekkoon ay jomb ay jomb ñaa jaamu nekk ñoo xam ne ay bàkkaarkat yu mag nañu loolu gisoon nañu nettali bi muy ci riwaaya gisoon nañ ko ci nettali bi comme li al imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi daldi woon wax mu ne woon moom ne naafiq yi dañoo ne woon mooy <clears throat> mu ne woon naafiq yi dañoo ne woon benn mbooloo ne woon ci ma boo xam ne ñu ngi na ci ñoom di Wadii'atu ibn Thaabit axu bani Umayyata ibn Zayd min bani Amr ibn Awf mu ne woon benn mbooloo ci naafiq yi dañoo nekkoon te bokkoon na ci ñoom Wadii'atu ibn Thaabit wa rajulun min ashja xaliifun li bani salima yuqaalu lahu muxashin ibn xumayr mu ne bokkoon na ci ñoom it benn waay boo xam ne ci waa ashja la bokkoon waaye alii la woon ci waa banu salima min ahlil ansaar min ahlil madinati madinati rasulillah alayhi salaatu wassalaam mu noon muxashin ibn xumayr moom gisoon nañu ay mbiram moom muxashin bi seydina imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi mu ne bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dem Tabuuk la ci ñoom wax ci ñeneen ñi ne ataxsabuuna ñuy waxan seen biir mbooloom naafiq yooyu la ñu ne ataxsabuuna jilaada banil asfar ka qitaalil arabi ba'dihim ba'dan ñu ne yéen moo yéen jullit ñi daal ñii mooy gaay daal ñoo di des fanatiques vraiment c'est des obscurantistes ñu nekk seen biir di waxan fekk dañoo dajaloo benn kër di wax seen biir ñoom munaafiquun alkibaar ñu naan way a yaxsa taxsabuuna ne yéen da ngeen a yaakaar ne naa jilaada bani asfar xare ko am min ñu mboq ñi doomu ñu mboq ñi di byzantin yi te qitaalil arabi ba'dukum li ba'd da ngeen a foog ne xeeray ñi ak xarek arab yee yem mais xarek romain byzantin yi ngeen foog ne César moos xarek César ak xarek bi euh, arab yi daal da ngeen a foog ne moo xare yi waa Quraysh yi nga xam ni seen xare yi day xare lan yéen seen façon xeex yi ngeen di xeex fii ci Quraysh tribu sàngam song tribu sàngam xeex yooyu du informel yooyu nga xam ne benn xam-xam amu ci ngeen foog ne moos Rome Rome l'empire romain xare ak l'empire romain ngeen foog ne moo xeex ak ñooñu nga xam ne armée professionnelle lañ yor noo ñii tey la leen César di dóom gars yi loolu lañ doon wax naan da ngeen a foog ne moos xare ak César ñoom ñii di byzantin yi nga foog ne moo xare ak arab yi seen xare yi ay yaamul arab yi nga xam ne du tous ñoo <laughs> wallahi ñu ngi waat ci yàlla ñun naafiq yi la ka annaa mu ngi ñoom nag lu ñu ne naafiq yi ñoom jàpp nañ ne liñ ne moo gën de toute façon naafiq yi ñoom jàpp nañ ne ku dul ñoom doo nit sax yow xalaat ci boppam doo ko def dañuy jàpp ne gaa yépp c'est des ngaaka seen xalaat yi seen xel yi duñu ko utiliser jamais mu ne kon mu ne wallahi ñu ngi waat ci borom bi subhanahu laka anna bikum gadan muqarraniina fil xibaal wallaahi yéen a ngi di génn xool leen ñuy génn di dem mooy jullit ñiy dem ñu leen di mbëllee naan moo xool leen rek ñu ñu ñuy yoros yoros yi nii naan dañuy xare ji mais ñii ils sont ridicules quoi il ne faut pas mourir ridicule te gaa yi nag looloo leen nar a dal quoi wallahi ñu ngi wàcc yàlla la ka ànna mu ngi mel ni ñun mbooloo mii bikum xadan ñu ngi leen di gis mais seen gis nañ ko yéen gis nañ seen seen suba non li leen di mu ngi mel ni ñu ngi jàkkaarloo moom mooy xare bii ngeen jëm moo yéen yéen ne gaa yi gaa yi dañuy font nañ bàyyi seen foy wallahi wan nañ ci yàlla la ka ànna mu ngi mel ni ñun bikum ci yéen gadan suba muqarraniina fil xibaal gaa yi romains yi duma leen leen ba def leen prisonnier jàpp leen yeew leen ci buum yi laa wax def leen ay prisonnier al imaamu ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhima mu ne irjaafan wa tarhiiban lil mu'miniin boo nag ñu wax lool dañ doon bëgg a dugal tiitaange ak tamit ragalloo jullit ñi moo taxoon ñu doon def loolu de fa qaala Mukhashin ibn Humayr ci la Mukhashin ibn Humayr daal di woon wax ne wallahi doon nag comme ko bokkoon lu ñu waxee lool nag ba pare nag mu rëccu nag ne bon nag on est allé trop loin nag li ñu wax waruñu ko woon a waxa wallahi la wawadtu anni uqaadi ala an yudraba kullu rajulin minna mi'ata jalda mu ne man de wallahi li ma gënaloon mooy ah mooy ñu dooroon ñu kenn ku nekk nag téeméeri yar bu ko defee nag buñ ci pare benn aaya du wàcc ci alquran mooy yàlla na aaya wàcc man de li ma gënaloon ma man Muxashin ibn Humayr mooy tey suñu borom defoon ñu jël ay yar ñëw fëgguñu ko ku nekk ci ñun téeméeri yar sax d'accord naa te nag à condition bu benn aaya wàcc quoi ah, ndax yée alxuraan nag bés bu wàccee ci ñun rek suñu affaire nag yàqu na rek ndax ba yawmal qiyaama dañ koy jàng ko waata bu booba mooy suñu way wu ñaaw du deen du deñ di nekk ci génération génération ba yawmal qiyaam ñépp xam ne ñun ñoo fi defoon lu toll nii kon de man ñu duma woon ñu ay yar ku ne moo gën yonent bi alayhi salaatu salaam ne sayyiduna Ammaar ibn Yasaar rahmatullahi alayhi ne ko demal nga dab gaay fa innahum qad ihtaraqu ñoom de daal dinañuy lakk mooy wax nañ lu leen lu loo xam ne lu lu waral ak mbugalu safara ci ñoom fasalhum boo demee na nga leen laaj amma qaalu nee leen ana lan ngeen wax fa in ankaru fa qul balaa buñ leen buñ ñu weddee boo demee ne leen yéen ngeen wax ñu ne waxuñu dara nee leen ah kay wax ngeen qultum kaza wa kaza wax ngeen lii wag lii mu ne fantalaqa ilayhim ammar sayyiduna ammar ibn yaasir rahmatullahi alayhima daal di dem ci ñoom bi mu demee wax ak ñoom gaay ne ko waay yow ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ya'tadiruuna ilayhi di di daal di ay ngànt ci ñoom mu ne fa qaala wadi'atu ibn saabit fa qaala wadi'atu ibn saabit mu ne wadi'atu ibn saabit daal di wax ne wa rasulullah mu ne fekk yonent mi alayhi salaatu wasalaam mu ngi yéegoon ci gëléemam mu taxaw jàpp ci li nga xam ne mooy gëléem gi naan ko yaa wa sallam naan ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam non bu ñu ko jàppe innama wax ji il faut pas le prendre au premier degré quoi non lii ñu naan yéen moom mu ngi mel ni ñu ngi gis suñu mbokk yi suba ñu leen di dóor li nga xamante ne nii mooy gars yi jàpp leen ba def leen ay prisonniers mu ngi mel ni mu ngi mel ni ñu ngi leen di gis ñu gaa la asfar di byzantin yi duma leen ba teesi jàpp leen ay prisonnier ñu ne mu naan yeneen ci alayhi salaatu wassalaam il faut prendre il faut pas prendre ça nag au premier degré innama kunna naxuudu waaye dañ doon forek doon xuus non ça c'était juste pour pour pour pour embiance bi ñu neexal ambiance bi ko quoi atmosphère bi noonu rek la woon dañ doon wax rek ngir ñu ñi reetaan wanal abu dañ doon fo fa anzala allahu mu ne ci noonu nag la suñu boroom subhanahu wa taala wàcce ne wala in sa'altahum ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam te boo leen laaje la yaquulunna dinañ la wax naan la innamaa ne leen yéen lu tax ngeen wax lii ngeen wax dinañ la wax la yaqulun na waat nañ ne dinañu waat naa ne dinañu la tontu ne innama dëgg-dëgg kunna dañoo newoon na xuudu doon xuus rek wa nalaabu te doon fo sayyiduna Muxashin ibnu Humayr moom moo ci mujj tuub ne ah ya rasulallah é yow daw yàlla yëq man dak li ma jàpp mooy sama tur ak sama turu baay daal moo gaaf ci man rek mooy man daal li ma tudd daal moo ma topp moo tax waaye waaye lii nii man man kon naa ci mais génn naa ci de xawoon nañ la Muxashin mooy lu rigide mu ne moom waaye yow tur man daal noonu ma tudd te sama baay di mbaam mooy ibn Humayr waaye sama turu sama turu baay rek ma topp kon nag waay waay léegi kon yonent bi alayhi salaatu salaam jéggal ma man moom waxatuma loolu de léegi man nag tudd naa sax Abdurrahman laa tudd léegi mu jaal di ñaan moom sayyidina Mukhashin ibn Humayr radiyallahu ta'ala anhu mu ne woon na yal na ko suñu waroon daal di faat mu nekk martyr ba bu ko defee bu nekkee martyr nag bu kenn xam fan bu faatoo ci toolu xare kenn du retrouver kooram noonu suñu boroom subhaanahu wa taala may ko loolu bésu bi Yamaama bi ñuy xare ak Musaylimatul Kaddaab moom mi nga xamante ne moo doon woote wak yonent ci zamanu Siddiq Abu Bakr radiyallahu taala anhu wa ardaa moom foofale lañ ko faate bésu bi Yamaama moom sayyiduna Muxashin ibn Humayr bi mu faatoo xool bi ñuy xool dese yi xool dese yi jullit ñi bi xare bi jeexee bul fàtte na sayyiduna Xaalid ibn al-Walid Abu Sulaymaan radiyallahu ta'ala anhu moo jiitoon armée te ñoo fa ñoo gañawoon ndax sayyiduna Xaalid anhu waxoon nañ la masula xare benn xare boo xam ne da koo ñàkk comme ni mu ko mi nga xamante ne nii ci lay faatu nekk ci lalu deew ci lalu faatoom moom sayyiduna Xaalid ibn Walid alayhi ridwanul ahad moom mi nga xamante ne bi muy faatu ci jamonoy sayyiduna Umar ibn al-Khattab mu ne man de aw xare naa xare yoo xamante ne nii man daal maa ngi toog maa ngi nii amul fenn ci sama yaram wi maa ngi tëdd ci sama lalu faatu nii taamul fenn ci sama yaram wi lu dul am na jam-jamu jaasi wala jam-jamu xeej wala dóor dóoru jaasi buñ ma fi dóor sama yaram wi yépp fépp cicatrice la te maa ngi nii faatu ci maa ngi nii di waaj a faatu nekk ci sama kawlal fala qarrat ayunul jubana way kon buur yàlla na yàlla bu yàlla seral bëtu tappet yi ragal yépp yi nga xam ne duñu ji duñu dem ci toolu xare jamais parce que jàpp nañ ne fala déega ne ñooñu xam nga ne waxuñu dëgg de bu doon fala dee ne man Xaalid ibn al-Walid li ma songu li ma dugg ci xare fu ne daanaka sama yaram waa ngi sama nopp yeeg sama lex yeeg sama yaram yeeg sama tànk yeeg sama pooj yeeg sama ginnaaw geeg sama biir beeg fu ne am na mas nañ fa dóorub jaasi wala ñu dóor fab xëy maa ngi nii tëdd sama lal di faatu kon nag nan la tàppet yi jàppee ne biir xare moom fa la di faatoo bu doon loolu man Xaalid ibn al-Walid abu suleymaan radiyallahu anhu faatu bu yàgg kon falaa qarrat ayunul jubana yal na kon bu bëtu tàppet yi ser yal na bu yàlla seddal bëtu ragal yi voilà kon nag gis nañ ne kon mooy sayyidina Xaalid moom moo booboon ki nga xamante ne mooy ñoom sayyid ñoom moom Musaylimatul Kaddaab ka leen nga doomoon Ansaari ba ak Wahshi ibn Harb radiyallahu anhuma wa kon nag moom mu xashin moom foofu la faatoo ci yawmu Yamaama mu ne nag moom moomu nag la yonent la suñu boroom subhaanahu wa ta'aala naan inna fan ta'ifatin minkum bu ñu jéggalee benn mbooloo ci ñoom ñenn ci ñoom mooy ku mel ni Muxashin ibn Humayr mi suñu boroom subhaanahu wa taala jéggal na ko nax moom dafa mujj tuub ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam man de li ma topp mooy sama tur ak sama turu baay daal ñoo ma gaafloo léegi nag tudde naa sama bopp Abdurrahman muy jaamu ki nga xamante ne moo fees dell ak yërmande kon gisoon nañu loolu ko ne munaafiquuna yi ci lii nii lañ doon wax am na yeneeni riwaaya yoo xamante ne nii yu yeneeni boroom ahlu tafsir daal di nettali ne looloo tax aaya bi wàcc ni nga xam ne noonu la Abu Ma'shar noonu la Abu Ma'shar daal di nettalee naaye na ko al imaam Abdullah ibn Wahb radiyallahu taala anhu di taalibe Maliki imaamu Malik boobu di Abdullah ibn Wahb al-Misri rahmatullah alayhi mu ne axbarani Hisham ibn Saad mu ne ki ma nettali xabaare ma mooy Hisham ibn Saad an Zayd ibn Aslam mu jële ci Seydina Zayd ibn nag moo gën a wér li nga xam ne mooy waxu imaam ibn Isxaaq bi bi nettali biñ la gis léegi mooy ne imaam ibn Isxaaq da koo soloo bi duuni sanad dane rek wa qad kaana jamaatun min almunaafiqiina minhum Wadii'atu ibn Thaabit axu Banii Umayya ibn Zayd min Banii Amr ibn Awf wa rajulun min Ashja' moom dafa nettali rek ne benn mbooloo waaye sayyidina Abdallah ibn Wahb radiyallahu ta'ala anhu comme ni ko imaam at-Tabari rahmatullahi alayhi de ci tafsiram boo demee di nga ko fekk muy càllale bi jaar ci sayyidina Abdullah ibn Wahb al-Maliki rahmatullahi alayhi al-muhaddith shahir mu ne axbarani daal dina may nettali al-Misri Hisham ibn Sa'd mu ne Hisham di doomi Sa'd moo ma nettali an Zayd ibn Aslam mu jële ci Zayd ibn Aslam di sëriñu imaamu Malik waxoon nañ la baayam fan yee gisoon nañ ko muy Aslam mi nga xam ne moo nekkoon jaamu sayyidina Umar te sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma daal di koy woon libéré muy aslam boobu moom mooy baayu sayyidina Zayd ibn Aslam ne woon sëriñ bu mag ci imaamu Maalik ibn Anas boroom ngir bi di imaam Maalik imaamu daaril hijrati mu ne moom sayyidina Zayd Abdullah ibn Umar mu jële ci sëriñam di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an Ali Umar annahu qaala mu ne qaala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlis te riwaaye biir fiir doon nañ ko ci bi nga xam ne ci lañu nekk ci nettali Tabuk bii nag mooy li nga xam ne moo gën a wér li wàcc li tax bi wàcc mu ne moom sayyidina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne benn waay dafa masa wax fekk ci jàkka ji lañ ne woon boobu mooy ñu ngi woon ci jàkkaay yonente bi alayhi salaatu wassalaam jamono yi nga xamante ne nii la waajal ngir dem fi nga xam ne mooy Tabuk mu naan waaji naan waayow moo man de man wa man man man de xaw ma mbiri nan la deme nii gis nga gaay man de gaay jaaxal nañ ma maara aytu man de masumaa gis mithlu qurra'ina haula waat naa ci yàlla ne masumaa gis comme suñu jàngkatu alquran yi arghabu arghaba butunan wala akdhaba alsina wala ajbana 'inda naan ñun dema suñoo gis ku mel ni yi nga xam ne ñoom ñoo gina a ragal ñoo gën a biir ñoo gina a ragal a wala akdhaba alsina ñoo dàq wax lu amul fii mu ne ni ñu mën ja nii nii ñuy jàng alquran nii noonu la seen biir yi yaatoo waaye noonu la seen làmmiñ ñi waxkatul amul dëgg lañu ñii ñii ñoo dàq expliquer wala ajiban inda liqo tama suñoo gis ñu gën a ragal ko suñu jàngkatu alquran yi fa qaala rajulun fil masjid am benn waay nag bu nekk ci jàkk ji dégg waa ji di wax lool mu ne ko kasabta wala wala walakinnaka munaafiq wa am ku ko dégg bi muy wax lool ci jàkk ji xoolal wala wax ne naafiq yi dañuy ne ci jàkk ji ah si dañ doon nekk sax ak ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu dina jee dañ faroon ne ci jàkk ji di dem kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam di waxtaan ak moom teewulee na nàkk naafiq international moo tax gars yi ci jàkka yi fi gën ci suuf yi muy jàkka yi fa la ñuy ne di expliquer di wax loo xamante ne du dëgg mooy kooku xam nga ne moos bu newee ci biir marché bi fa lay gina mën a waxe lu amul koo xam ne jàkka moom xoolul sax naan ah bon man nag man naa expliquer mais bon naa bàyyi naaw naa bàyyi ba génn or may jàpp ne da koo faalewul sax pour moom fii du dara c'est un lieu comme les autres wala sax yeneen yi gën koo tedd waajane di wax lu mel ni am benn benn waaye ci saxaaba yi dégg ko radiyallahu taala anhum ne ko kadabta wax nga lu amul walakinnaka yow lekkul walakinnaka waaye li am ba des mooy munafiquna yow man am naafiq nga ne ko nag la uxbiranna rasulallah maa ngi nii di dem sax ci yonent bi alayhi salatu wasalaam wax ko kaddu yu ñaaw yi nga wax mu dem fa ballaga dalika rasulallah nee na mu dem daal di koy wax yonent bi alayhi salatu wasalaam wa nazala al alquranu alquran wàcc muy aaya yi ñu gis ne gaa yi kat bés boo leen laajee wala in saaltahum wala in saaltahum la yaqulunna innama kunna naxuudu wa nalab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un laa ta'tadiru qad kafartum ba'da imaanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi annahum kaanu mujrimiin mu ne gaa yi nag bi nga xam ne ci la alquran wàcc Seydina Abdallah ibn Umar nee na gis naa waa ji mu téye ci naaga ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam faqiir ya naan wa huwa yaquulu naan ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam innamaa kunnaa naxuudu wa nal'ab xamal ne dañ doon forek doon xuus rek lii ne non ñun suñu c'est que suñu ironie gu metti gi nga xam ne moom lañ ñu xamee suñu farceur nous sommes des farceurs loolu xam ngeen ne ñun ay farceurs lañu moo tax lii nii ci farce gi dugal ko ci farce gi waaye yow yonent mi alayhi salaatu salaam dañ doon fo rek wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul sayyidina abdallah ibn umar mu ne tey yonent mi alayhi salaatu wa salaam di waa ji wax lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un laa ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yonent bi alayhi salaatu wa salaam naan ko naan ko eh, abillaahi waa ji naan ko kun naa naxuudu wa nal'ab dañ doon xuus bi fo rek yonent mi alayhi wassalaam ne ko abillah ndax buur ya ndax buur yàlla wa aayaatihi ndax ci yàlla ak aayaam yi ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam kuntum ngeen nekkoon tastahzi'uuna di sabootee kan ñaawalaate la ta'taziru bu leen fi joxe ngant naan dañ doon fo wala naan moo faut pas prendre les mots nag premier au premier sens non non non il faut pas le prendre rek au premier degré ak ah, yow yeneen saa salaam yow it dangaa a comprendre quoi que ne ñun bon liñ doon wax yow it dañ doon fo xanaa nag fo nag diine ji diine ji xanaa nag fo ci la bokk mooy dañ doon fo rek bu ñu ko téye mu ne leen ah abillaahi ndax ci yabuur yàlla wa aayaati ak laayaami mooy di ja daan ne mooy laayay alxuraan yi nit ñi jàng ñenn ñi dàq jàng alxuraan ñoo dàq wax lu amul. yéen daal kon yéen buur yàlla daal aaya yàlla yi ngeen ga a wax kon nan ngay nit di takkoog lool ngeen nekk ko moom takkoog alxuraan am gox sax mooy wane ne wax kat lu amul la kon na yéen daal buur yéen daal ci buur yàlla ak aayaam yi daal moom wa rasuulihi ak ndawam bi nga xam ne moo a ah ci moom la buur yàlla jaarale mbir mi de te waxam na ndax nee na la qawlu rasuulin karim nee na bii kat waxu ndaw la joo xam ne ju tedd muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne kon nag moom yéen daal kon yéen aayaay buur yàlla yi ngeen di foo ak li nga xamante ne mooy buur yàlla ak moom ngeen di foo mu ne kuntum tastazi'un moom ngeen doon saboote laa ta'tadiru bu leenoon ngànt xat dëgg-dëgg gafartu ngeen di ngeen ba'da imaanikum ginnaaw ba ngeen gënee kon loolu la aaya yi di waxta loolu gisoon nañ ko ci nettali bi mu ne woon kon inna fon taifatin bu ñu jéggalee benn mbooloo bu ñu gisee ci riwaaya al imaamu ibnu isxaaq ibni yasaar rahmatullahi alayhi kon moo doon muxashin ibnu xumayr mu ne bu ñu jéggalee benn mbooloo ci yéen mêm comme nu addib dinees nañu mbugal taifatan beneen mbooloo ci yéen bi annahum ndax ñoom kaanu li tax ñu leen di mbugal nag mooy na ñoom kaanu dañoo nekkoon mujrimiina ñoo xamante ne nii ay waay jombu ñaa jaamu lañu woon mu ne suñu borom bi continuer ci aaya 67 bi mu ne almunaafiquuna walmunaafiqaatu ba'duhum min ba'd ya'muruuna bilmunkari wa yanhawna 'anil ma'ruufi wa yaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fa nasiyahum inna almunaafiqiina humul faasiquun mu ne almunaafiquun léegi nag muy waxaat ba léegi mu ngi ci naafiqi mooy ne naafiqi ba léegi ñu ngi ci ñoom li ñu def ghazwatu Tabuk keroog fi sanati taasi'a ci neuvième année bi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam mu ne gis nga al munaafiquuna naafiq yu góor yi wal munaafiqaati ak naafiq yu jigéen yi ba'duhum lenn li ci ñoom min ba'din ci ñenn ñi lañ jóge mooy ay mburu faf ko fëriñ lañu mooy ñoo yem rek mooy ne naafiq moom il n'est que garçon tout le temps non non y a fii comme ni naafiq garçon amee mu ne naafiq femme naafiq euh, homme ni mu amee la naafiq femme de al munaafiquuna naafiq yu góor wal munaafiqaatu ak naafiq yu jigéen ñi ba'duhum min ba'd moo ñenn ñi ci ñoom mooy ñoo yem rek mooy de toute façon benn lañ rek ñoo seeni mbir ni nga xam ne noonu la ñu noonu la ñu ne mais l'islam ay affaire um ji bon ñii ay ngaaka lañu ay gaay yoo xam ne dañoo tardé mooy noonu ngay gisee ci góor ñi ñu mel noonu noonu ngay gisee ci jigéen ñi ñoo xamee tamit noonu lañu mel la jàpp ne mooy yéen gaay yi ñoo mel rek mooy ne de toute façon ay mburu fak ko fëriñ leen rek lépp di fëriñ kese moom loolu kese lañu mu ne kon ñoomu loolu lañ de almunaafiquuna naafiq yu góor yeeg yu jigéen ñi lenn li ci ñoom lañ jël lenn lañ bokk mais xool leen ñoom ñooy contraire vraiment mooy jullit ñi mooy ya'muruuna bil munkari ñoom moom gis nga li ñuy diggalante seen biir mooy lu ñaaw wa yanhawna di tere anil ma'ruufi ci njekk wa yaqbiduuna aydiyahum bees nee nañ leen dépenser ci yoonu yàlla ñu téye seen loxo banque seen loxo yi jamais yi joxe mu ne suñu boroom ne na sullah dañoo fàtte buur yàlla boole wuñ ko sax ci seeni préoccupation baax na ba gaa yi ñoom ci seeni lu ñuy sóor aka lu ñuy sóor aka yàq duñ ci boole sax suñu boroom subhanahu wa ta'ala fanasiyahum suñu borom jëflanteeg ñoom nag jëflanteelu ku leen fàtte waaye xam nga ne moom suñu borom kenn la doon fàtte bu nee yow gom bi ne woon ne yéen gis nga gaa yi ñoom gars yi dañuy kii buñ ñëwee fii mu ne waxti mooy bés ba nga xam ne ñëw mu ne nansaakum wa qiila yawma nansaakum kama nasiitum liqaa yawmihim haadaa comme ni wax ci suuratul jaathiya foofu noonu bul fa bul foog ne suñu boroom subhaanahu wa taala kenn day fàtte naafiq yi dañuy ñëw yawmal qiyaam mu fàtte leen xamatul seen dossier de ah mukk mooy ñoom comme que dañ koo fàtte woon mooy ñoom ñoo ko tey sax tanaa saw dañoo tey taylu di fàtte seen borom waaye naka la nit di fàttee boromam waaye nag di nga nuur ci bàkkaar ba vraiment mooy yow da ngay dem ba jàpp ne yàlla di seetul il a xanaa ay dee am wala ay ay catastrophe te léegi loolu sax loolu du leen yóbbu ci yàlla dañ naan bon c'est des lois naturelles bon lii seen normal lii fi lañ ko fekk. lii ay ay loi naturelle lañ yoo xamante ne nii nii lay demee tey mu taa tey mu kii ay inondation tey xusuuf am éclipse am yooyu yëpp non c'est pas grave lii ci mbir yi la bokk suñu borom ne nag al-naafiqiina sullah dañoo buur yàlla fa nasiyahum mu jëflanteeg ñoom ku leen mooy jëflanteeg ku leen di innal munaafiqiina dëgg-dëgg naafiqi hum ñoom al faasiquuna ñooy kàccoor yi ñooy ñi génn ci yoonu di yoonu dëgg de ba ñu génnee ci yoonu dëgg nag lañ jëm directement dugg nag ci yoonu li nga xam ne mooy ad-dalaala di ak cànkute ñu boroom subhaanahu wa taala mu continuer mu ne waadalla mu ne mo <clears throat> nag xam nga fii ngay dégg yenn waxu kàccoor yi nga xamante ne nii nga xam ne les fanatiques léeg-léeg nga dégg ci wolof yi ay fanatiques yoo xamante ne nii ñoom ngir doxal seen ngir parce que nee nañu bon ñoom ci wàllu julli par exemple nga dégg am na ku ma mës a dégg <clears throat> muy wax ci télé bi xaw ma sax waa ji dama dégg moom waa ji ko doon wax wala daa am ku ko nettali parce que yàgg na waa ji xaw ma daa doon nettali daa am ku wax loolu wala boog moom moo doon nettali da moom ci boppam moo ko wax wala da doon nettali ne am na ku ko wax naan nag pour wan ne moom mooy affaire xabdoog sablu mooy boo julli boo taxawee ne allahu akbar da ngay wàcce sa loxo wala da ngay teg sa loxo ca dënn nga dégg yenn mu ne su waa waa ji waa ji ko doon wax moom moo wax loolu wala da doon nettali ne am na benn waay boo xam ne noonu lañ moom la déggoon mu koy jéem a wax di neenal waxam jooju naan xoolal ma loolu rek xam nga ne loolu doy na waar waa ji bëgg a dëgëral ne comme que moom nee na Maliki la rahmatullahi alayhi te nee na boo kon sablu moo gën xabdu da xabdu sax kenn da koo la def moo tax nga gis yenn fanatique yi nga dégg ñu naan la moo man moom képp kuy xabdu du ma sama jàkka jii wala jàkka ju ma dem gis waajee xam du moom man moom damay sëlmal wala boo ko ma ber sama julli jaar ni li wala jàkka jooj dootuma fa julli wala ma koy moytu mooy waxi naafiq yooyu mooy mooy waxu ko boo pas naafiq mais waxu fanatique yooyu mooy waxi lan kon yow waajooju nee ko rek mu ngi mel ni moom dane woon bu ma taxawoon moo al imam Abu Hanifa de rahmatullah alayhi bu ma ko fekkoon muy julli timis dara la ma dul jiite te tamit noonu ngay waxe ne al imaamu Shaafi'i Muhammad ibn Idris ash-Shaafi'i al-Muttalibi radiyallahu anhu kon danga naan moom it bu la doon boo fekkoon muy julli gee du la jiite waaye noonu ngay waxe ne al imaamu Ahmad ibn Hanbal imaamu ahli sunnati wal jamaa'ati al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal di borom ngiiru Hanbali ak ñoom al imaamu Ishaaq ibn Rahawayh rahmatullahi ala aljamii ñu bari ñoom Seydina Abdallah ibn Mubarak al-Marwazi yu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mooy yow kon ñooñu ñépp boo fekkoon ñuy julli yow doo julli seen ginnaaw loolu ngay wax est ce que loolu nit ku xel lu mos dina wax loolu mooy ne mooy loolu waxi fanatique yooyu nga xam ne waa ji boo mooy julli sax manu ko mu naan ay bu ma kiiwee du ma kii léegi nag ku ma gis muy xaddu daal man du ma du ma jiite fenn parce que loolu baaxul kan moo leen wax baaxul xam nga loolu mooy wax réer bi nga xamante ne nii foo toll di ko dégg ci yenn fanatique wolof yi moo ngeen bi ak ñenn ñi nag ñuy layoon ak ci lii nii mooy gaa yoo xam nañu dañu dem nag ba borne mooy ñooñu mooy bu dee na noonu lañ ko gëmee mooy gaa yooyu ñu ngi ci teenu alkande tab wallaahi bu ñu tuubul nar nañu am problème bu rëy rëy rëy te nag seet leen rek seen dund gii fi am problème bala ñoo dem àllaaxira de bu leen suñu boroom subhaanahu wa dellu siwul ñu daal di tuub ñu ñëw naan gaay yi bokk na liy wane na xabdu baaxul mooy ne naafiq yi suñu boroom li leen wax ne suñu boroom subhaanahu wa taala nee na yu góor wal munaafiqaati ak naafiq yu jigéen baaduhum lenn li ci ñoom min baadin ci lenn li la bokk mooy ñoo bokk jikko ñoo bokk doxalin ñoo bokk tëralin ñoo bokk ay jikko ñoo bokk lépp rek ya'muruna bil munkari ñoom ni ñuy def mooy contraire jullit ñi xam nga suñu boroom dane woon jullit ñi ñoom yaru ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar dinaan kuntum a ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah suñu boroom ni mu tagge xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane kuntum nekk ngeen mooy nekkoon ngeen da du ngeen dem di nekk fekk yéen a ngi remplir lien yu xayra ummatin nekk xeet bi gën ci xeet yi fi uxrijat linnaas bi suñu borom génneel yu mas a jaar fii ci kaw suuf la ah mais daa am condition de ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di digle njekk du ngeen gis nit di caay nekk ci caay caay di def lu ko neex di def ay bàkkaar ngeen naan nit day maandu bàyyi leen ko rek ku nekk ak mbiram kuy ku am sa diine jooy def bàyyil ba dugg sa biir kër nga daal li koy def mbedd mi bu ci sa yoon nee pénc mi lu waaye di neex def bu ko kenn wax dara nit day maandu wax naa la waxi caaxaan yooyu mooy lan na maandu te mooy nga ne waa ji yow lii ngay def du nii parce que suñu borom nee na gis nga ñuy def bàkkaar ñépp toog di noppi naan nañu maandu seen façon wax yooyu bu mbugal mi ñëwee yéen ñépp naroon wax ñamu maandu